baada acuudu billahi min alshaytaani alrajim wa taraknaa bacdahum yowmaidin yamuuju fi bacdin wa nufixa fi ssuuri fa jamaanaahum jamaan kon suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci laaya bi nga xamante ne mooy téeméer bu manki benn mooy juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent nga xamante ne nii ci lay wax keroog li seydinaa wa mawlaana Zul Qarnayni radiyallahu anhu waxoon waa dëkk wa ginnaaw ba nga xam ne ci la leen liggéeyal baaraar boobu nga xam ne ci feer la woon ginnaaw bi mu daal di ciy sotti li nga xam ne mooy përëm ba nga xam ne walla li nga xam ne cuivre ba ma nga xam ne moom la xooyaloon defar ko bam baax nag wax leen ne lii de yërmande seen borom sama boroom la de waaye digam bi nga xam ne mooy yawmal qiyaam buy jege dina ko rumbuxal nag te nag digam boroom bi dëgg la de du du jaas doy na nag suñu boroom ne wat rek na mu ne watarak naa ñu bàyyi ba'dahum lenn li mooy keroog bu nga xamante ne nii lii day wax keroog bi nga xam ne borom bi bu daal di rajaxee ndax waa ñii nii ya juuj ma juuj comme ni koy neen ci bi alayhi salaatu wassalaam nettalee ci xadiis boo xamante ne nii mawlaana abu hurayra radiyallahu taala anhu wa arda moom ko nettali kene gis nga waaye Yajuuj ak Majuuj xam nga nan lañ doon nan la ñuy def ñoom de bés bu nekk rek dañuy xëy ngir bëgg fëq li nga xamante ne nii toj li nga xamante ne nii mooy barrière boobu ngir mën a ñëw ci nit ñi léegi nag saa bu ñu ko defee ba nga xam ne tuutee des ñu man koo mën a nga xam ne ñu man koo finir mën a ñëw ci nit ñi nan la ñuy def dañ naan nañ bàyyi ba suba ka leen jiite léegi nag alhamdulillah bu ñu defee noonu léegi nag buñ nee te duñ buñ nee ba nañ dem ba suba bu suba jotee buñ ñëwaatee fekk affaire bi nekkaat lam ne woon mooy barrière bi baaxaat melaat mel ni ñoom laaluñu ko woon suñu boroom yonente mi alayhi salaatu wassalaam ne noonu nag la ñuy nekke di def di def noonu di def noonu ba benn bés léegi nag ah seen kooku nga xamante ne mooy dig bii suñu borom di wax te Seydina Dul Qarnayn naan fa idaa jaa awandu rabbi mooy sama digub borom bi du ñëwee ndax ñoom dafa bokk ci ashratu saa yi nga xam ne moom bu ñëwee mooy saa daanaka yi juróom fukk yi gën a gisoon nañ ko ci bu Seydina Xudayfa ah, mooy Xudayfa al-Xifaari yi boo bële comme ni ñu ko gise woon gisati ko gisati ko ci xadiis yi Sahih imaamu Muslim ibnul Hajjaaj rahmatullahi alayhi moom yu mooy foofu mooy génn fa Yaajuuj Ma'juuj dafa nekk ci li nga xamante ni waa Gog et Magog li nga xam ne ci mandargaay yawmal qiyaam saago gu jege la ko tam mooy yi nga xam ne ñoo yëgina mag léegi nag ndax bu ñëwee dañuy yàq ci kaw suuf si yépp léegi nag loolu mooy barrière boobu Seydina Dul Qarnayni defoon nag boobu nag lañ koy damm nag lañ koy yàq ndax bu boobaa dañuy ñëw def toj toj ba kii ba ñuy waaj a dem léegi nag seen ci seen chef bi ne leen dañ leen dem ba pare ne insha allah loolu ñu ne insha allah nag moo tax nag boobu affaire bi dañuy ñëwaat bu ñu xëyaatee ñëwaat fekk mu mel ñoom nañu ko toje woon bu ko defee ñu daldi rajaxe mbir mi ba pare nag ñëw nag ci nit ñi foofu moom la doon wax wahum min kulli si loon te gisoon nañ ko ci saar yi ñu gisoon ñuy wàcc fépp fu kawe rek nga gis leen ñu fees dell ci àddina bi di yàq nag fu nekk yàq gu gaaw moo tax ñoom bokk nañ ci yi nga xam ne ay danger yu garaaw lañu te seenuk feeñ moom mooy yawmal qiyaam jege na moo tax it yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu mooy dig boobu la Seydina Dul ni di wax nii ne bu ñëwee de ja'alahu dakka borom bi dina ko rumbuxal ci seeni loxo ñoom ndax ñoom lay may jàppandal ñu mën a toj barrière bi ba ni nga xam ne ci la ñuy génne ci nit ñi nag tàmbalee yàq ci kaw suuf si moo tax nag te rek seen fitna googu rëy moo tax comme ni nga xamante ne noonu la ko al imaamu ahmad daal di soloowe ak ñaari taalibiim yi di al imaamu al buxaari ak al imaamu muslim ibnu hajjaaji rahmatullahi alayhi ni ko soloowee ci xadiisu sayyidatuna zaynab bint jahshin nekkoon soxna ci yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi mu ne yonent salaatu wassalaam dafa dugg ci man daal tiit am na boo xam ne dana da doon nelaw daal di yeewu jóg bi mu jógee nag daal di tiit du xar kanam gi daal di xonq mu naan laa ilaha illa allah waylun lil arabi min sharrin qad iqtarab di ko wax naan laa ilaha illa allah mooy amul benn buur ñu war a jaamu ci dëgg illa allah ku dul borom bi tabaraka wa taala di ko répété naan waylun toskare lil arabi ñeel na ñi nga xamante ne ñooy jullit ñi fii nag waxul arab yi parce que jamono yooyu jullit ñi daanaka ñëpp ay arab lañu woon mooy ne buñ dul arab piirit mooy ay mawaali lañ ñoo xam ne ñoom Seydina Bilal ñak ñoo ñëpp nga xam ne mooy ay Quraysh yi lañ mooy ci waa Quraysh lañ bokkoon waaye mawlaahum salaam waxee noonu mooy jullit ñi lay wax ndax comme que ñoo ëpp comme rek fii bu ñu nee les français voilà droit allocation familiale bi ñu ne les français ñoom c'est pour les français voilà loolu de toute façon xam nañ ne étranger bi fii France am na ci sax droit même bu dee ne du français ndax dañoo wax français yi parce que ñoo fépp comme loolu kese la nag moo tax yonent bi alayhi salaam ne woon waylun toskare lil arabi ñeel na li nga xamante ne ni mooy arab yi de min sharrin ci la ko waral mooy lan min sharrin ci mbont goo xam ne xadiq taraba jege na ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam borom bi da ko wan mbir yi mu jege ci moom lool comme ni borom bi ne woon innahum yarawnahu ba'ida ñoom li ma leen di dikk yéeféri dañoo gis mu sore wanaraahu te ñun de gis nañ ko ne qariba lu jege la du noonu nag ci bët boo bële mooy yonent mi aleyhi salaatu noonu la ko yombale mbir yi woyofal ko ko daal di koy jege ñal moo tax mbir mi daal di jege ci moom mu gis ko bi nga xam ne daal di tiit tëb di wax noonu jóg naan laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah waylun toskare waylun lil min sharrin qad iqtarab di ndax mbugal moo xam ne du tar tar lu tiis te yées loo xam ne jege na léegi nag mu ne futiha mu leer alhamdulillah mu leeral loolu le mu ne futiha daal dinañuy ubbi de al yawma tey min radmi ci li nga xamante ne mooy <laughs> mooy barrière alhamdulillah juuja mooy barrière boo bële wa majuuja misla hada lu toll nii daal di wane ci li nga xam ne mooy baaraam bi mooy daal di ci wane li nga xamante ni lu toll noonu ne ci lañ ko génne te lool rek problème na mooy léegi kon ñu ñëw ne qaalat sayyidina Zaynab nag bint Jahshin radiyallahu taala anha wa ardaaha nekkoon soxnaam ne ko waa mën a yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko moo anuhli anahliku wa fiina saalihun ne ko waa yonent bi alayhi salaatu moo naka la ñuy alake ba nga naan mooy mooy toskare ñeel nañu ñeel na jullit ñi ci boor mooy problème boo xam ne lu yées loo xam ne mu ngi ñëw mën a ko mee ñun nan la ñuy alkoo te ñu sell nag ñu ngi ci ñun nag qaala yonent bi salaatu wassalaam ne naan waawow ba ja alku alku kay même ñu baax ñi man nañ fee ne ngeen alku ah. waaye mooy kañ la lool di xew ida kasural xabas mooy bu dee ne lu bon mbonte gi daal dinay teel daal dinay feeñ daal di bari ci kaw suuf tasaaroo muy géttu topp bi kaccorte gi mœurs yi dégradé yi mooy yàlla yi nga xam ne léegi defa duñ ko sans vergogne nañ koy def mooy ñoo xam ne benn kersa amuñu yi ba pare ñu nekk loo xam ne dañ ko légaliser daal di koy matal ci réew yi foo dox ci pénc yeeg mbedd yeeg télé yeeg foo jaar lu bon ngay gis yi yàllay xaraamal ma ne woo leen xam nga yonente ma saa saam gisoon nañ fi ci saar yu yàgg que mooy bi mu naan waaye yow gis nga bu ngeen fi digalul lu baax tere lu bon moom mooy ne borom bi moom léegi daal di sa mbër rëkkal seen kaw mbugal moo xam ne de toute façon ak ak ak torox tànge léegi nag ngeen woo ñi gën a baax ci yéen ñoom ñuy ñaan borom bi du leen nangul tus kon loolu lay wax nii rek ne ko na am ah kay Zaynab loolu dina am kay ndax di ngeen al ko ndax ñu baax ñi ne waaw bu dee ñu baax ñooñu kon mooy ñooñu seen seen loolu mooy dañoo bàyyi gaa yi seetaan leen moo tax mu ne naam bañ a alku ida kasural xabees bu dee ne li nga xamante ne mbon ak kaccorte ak génn topp dafa tasaaroo ci kaw suuf te kenn du wax ñu bàyyi noonu mu mel ni daal lu bokk ci décor bi mel ni lu normal bu ne di dem ci jàkka yeeg lu ne lool du tey mbugal mi ñëw na leen rël comme nii ko yonente bi alayhi salaatu wassalaam waxee kon nag mbir yaa ngoog léegi nag ci gàttal rek ngir man a jeexal nag li nga xam ne mooy mbiru Seydina Zul Qarnayni mii ci wàllu ni nga xamante ne noonu li ñuy jiiteem réew gis nga bi mu ñëwee moom gis nga bi ñëwee gaa yi nii lan la leen wax mooy gaa yi bi ñu ñëwee neewu leen comme ni ngay dégg suñu nguur yi rek naan gaa yi maa leen di wutale emploi maa leen di fal leen ma bu ngeen ma falalee dinaa créer emploi mukk loolu waxu njuumte la nguur nekku fi ngir di tabax ay emploi wak di créer waa droit déedéet yéen créer leen comme la nga xam ne moom laa déggoon cheikh tariiru di ko wax bu nga xamante ne nii hafidahullah doon ko wax bi ñu ko invité ci suuratul kii ci ci benn émission bi nga xam ne mu koy leeral cheikh tariiru mu ko doon leeral faal waaw mu hafidahullah di leeral loolu que ne loolu mooy nguur da ngay créer li nga xam ne mooy condition yi nga xamante ne nii moom la ñuy créer ay mais pas yow yaay créer ne Dul Qarnayni mi bi mu ñëwee gaa yi da leen ne participer leen xaala gars yi bi ñëwee ko ñun lii dana leen fa aynu nii bi quwwa mooy liy doxal réew mi ñu nag yéen ñoo koy def bul gëmloo ne yow yaay kii providentiel bi la la personne providentielle bi nga xam ne moom yow la fi yàlla wàcce yaa war a régler problème yi déedéet gëmal loo nit ñi ne lii doxal réew mi maag yéen ñoo ciy ànd bu dee man kese du dox bu dee yéen kese tamit du dox loolu la mooy ñun ñooy ànd moo tax mu ne fa a'inuuni bi quwwa jàppale leen ma ci doole bu ko defee ñu dàmb mooy projet yi ñu soxla yéen da ngeen ci impliqué wu te tamit peuple bii dañoo xamoon seen bopp tooguñu tamit di xaar nguur gi na def nguur gi na def ñoom biñ ñëwee nañ ne ko mbir yi suñu problème lii la fa hal naj'al laka xaraja pare nañ ngir génne ci suñu alal yi génne yoo xam ne ñun participative la ñun ñoo koy participer daal di koy def ci suñu alal yi ngir yow nga jàpp ci yow nguur gi ngir projet bi ñu am problème bi ñu am mu faj problème u inondation nañu am waaye bu ñu toog rek naan nguur gi dafa fi dara ñun yi ak taw yeeg yooyu bu ñëwee suñuy doom ñoo ciy paludisme ak ñun ñoo ciy feebar am ciy sibiru suñu kër yi taa ñuy dëkk ci ndox léegi nag manuñu at mu nekk ñu koy dund saa su ne mais nañu fexe nag xalaatal suñu biir nan la ñu mën a def suñu kër yii suñu gox yii am na ñoo xam ne jàng nañ say ingénieur lañ nañ leen fexe impliqué jël ñu ku nekk ñu ne ku nekk ak selon li mu man na cotiser lu toll noonu ñu xool même bu dee lu dérisoire la bu kenn waaye lool si démago dañ naan la toppal fële sa façon wax yooyu yéen yéen a dul régler dara na ku nekk def comme ni ñuy wax ne ndax parewuñ ndax duñ la defal lii teg ci ji ñu xam ne yéen pare ngeen léegi nguur gi ñëw jàppale leen ci bu leen ci jàppalewul yéen it ngeen tracé seen yoon mais bu ñëwee al xayrun kon mbir mi gis ñaari côté yëpp la ñii tooguñ di xaar waaye borom nguur gi toogul rek jàpp ne man daal man maay malaaka mi fi nekk di régler problème yi déedéet dalee nag gëmloo ne ne ñun ak yéen la ñun ñoo koy régler moo tax mu ne leen fa a'inuni bi quwwa moo tax lii lu ama am solo la ah voilà lii nii lu ama am solo la tamit kon nag affaire yaa paleem waaye bu demee day waxtaan ak nit ñi ñu ñeme di ko wax te sélectionné wul bàyyi biñ ñëwee naan kii way wax ak ñeeway wax waa parti bi déedéet nit ñi ñooy ñëw ne ko suñuy doléance ngi te jaarale ko ci ay file yoo xam ne ñooy xool la ko ci neex ñu koy wax la nga xam ne ñoom la ko naqari nag kenn du ko déggal loolu du ko déggtal loolu moom du yoon kon nag mbir maa ko ci gàttal lool wallahu ta'ala alam kon nag ñu yem noonu lii nag defoon nañ ci